أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون inna allaha la yastaxyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا wa maa yudillu bihi illa al-fasiqiin sadaqa allahu al-aziim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin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 ci sunu jotaay weesu gisoon nañ ci baabul xiraabi wa daraq yawmal iid bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu ay xeec yi ak mi nga xamante ne moom lañu koy aaro maanaam bisub iid maanaam moom mooy daal xeetuk fo wala xeetuk bàyyeeku yu mel noonu bisub iid ñu gisoon ci xadiis sayyidati Aysa bi radiyallahu anha ci ñaari xale yu jigéen ñi doon way den way way ñi nga xamante ne ñoom ñooy tegtale ak njàmbaare di xiirtale ci njàmbaare ci euh, jamono yi euh, maanaam ci di di fàttali ko xeex yi nga xamante ne moom lañ daan xeex ñoom waa ansaar radiyallahu ta'ala anhum bi yenente bi ko nga xamante ne sayyidina Abubakar radiyallahu anhu dugg ci na bëgg leen koo tere yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na ko bàyyi leen ko ndax maanaam euh, bis bi bisu feet la bisub iid la naka noonu noonu la tamit doon nettale ñi nga xamante ne ñoom ñooy ji e, waa xabasa yi ñëwoon maanaam te ñu ñëwoon ci yenente bi sallallahu alayhi wa ci juróom ñaareelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa tamit e, doon e, maanaam yëngu doon fo ci seen ci jàkka ji maanaam wala bokk doon entraîné wu ci jàkka ji ak seen fowukaay ak seen uh, xeej yi ak seen armure yi ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam uh, tingoom sayyidat Aisha radiyallahu anha mu koy seetaan nekk ci ginnaawam sayyidat Aisha radiyallahu anha féete ko gannaaw teg boppam ci mbagg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom mooy sikkim bi la teg ci mbagg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lexam mu teg ko ci lexu yenente bi alayhi salaatu wassalaam naka noonu kon euh, loolu bokk ba keroog muy doyal mu koy doog wax na ko na muna mu doog a wàcc gisoon nañ tamit baabu sunnatul iidayni li ahlil islaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne sunna lañ maanaam ñaari iid yi sunna lañ ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooñul islam gisoon nañu ci xadisu sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala an bi yenente alayhi wa doon wax naan inna awwala ma nabda'u min yawmina hadha an nusalli thumma narji'u fa nanhara fa man fa'ala faqad asaba sunnatana muy wax naan li nga xamante ne moom la ñuy njëkk def ñun te moom mooy moom la ñuy tàmbalee suñu bis bi mooy ni dañuy julli topp ñu daal di dellu kër ga maanaam daal ñu daal di dellu daal di uh, loj maanaam mooy rendi ginnaaw ga tamit ñu daal di mu ne képp koo xamante ne def na lii rek mooy mooy daj na suñu na maanaam mooy ñunu yeneen maanaam sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunna jullit ñi muy gisoon nañ ci tamit hadith sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom moo doon nettali ba tey hadith maanaam xew-xew boobu ñu nettali woon léegi te sayyidna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu dugg si woon fekk ko fekk xa ñaari xale yu ndaw yi doon way te fekk du seen ñoom duñ doon woon ay waykat maanaam loolu tamit mu nekk tam ak li nga xamante ne moom moo ci aju comme li nga xam ne noonu la gise ci suñu jotaay bi ci ay leeral ci maanaam bon gi nga xamante ne moom la maanaam musique yi bon ak way yi nga xamante ne moom la ñuy way rawatina wayu jigéen ñi ra léegi nag loolu tam mu bokk ci musiba yu mag ak bidaa yu yu rëy yi nga xamante ne moom la ñu maanaam ñu nekk ci waata ci tasawuf di jëfandikoo maanaam ñu nekk di euh, di yoonal ay way yoo xamante ne ay way caaxaan daanaka lay gën a jege wala boog ay xumbal wala ñu ciy teg ay sabar wala boog yu mel noonu bi tëgg ak yi maanaam ba noppi jàpp ne ñu ngi ci aw yoon yoonu yàlla fekk loolu yoonu seytaane la bokk na tamit ci li nga xamante ne comme ni ko Seydina Abu Bakar waxe radiyallahu anhu amazamiru seytaani fii bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax instrument wu seytaane yi ñooy nekk ci kër yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu mboolem yi nga xamante ne tamit rawatina bu fekkente ne way ya dañ koy boole jigéen ñi maanaam comme ni nga xam ne noonu léeg-léeg dañ koy gise ci yenn kuréelu tasawuf yi maanaam ñuy créer ñuy ñuy indi defe ay concert carrément maanaam nga xam ne concert bi dañ ciy wax ne euh, dañuy ñëw sabar yeeg maanaam wala instruments musicaux yaa ngi fi ba pare dañ naan ak way boo xamante ni baat jigéen maanaam jigéen ay way maanaam ñuy wane ne way maanaam concert boobu noonu lay demee ba pare bëgg koo ci yoonu yàlla loolu moos sori na moos li nga xamante ne moom mooy yoonu yàlla ak yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu mbooleem ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo yu mel noonu ay xeetu sabar yeeg ay tëggëg ay euh, riiki geeg euh, xalam geeg yooyu yëpp moom sikk nekkul ci ne dafa xaram comme ni nga xamante ne noonu la réeréwul képp koo xamante ne boroom jikko ju rafet nga ak boroom xel mu sell nga maanaam nga xam ne kat lii moom sikk nekkul ci ne dafa man dafa ñaaw maanaam te nekkul loo xamante ne comme ni eh, eh, eh, imaamu Malik doon wax rahimahullah biñ ko laajee ci waxu musique yi dafa ne ndax ci mbir yu am solo yu nga koy boole wala mbiru caaxaan yi maanaam tey buñ tegoon musique ne la maanaam am fulla la yoo xamante ne vraiment lii moom ku ci nekk dañuy xam ne yow ci lu am fulla nga ne est-ce que ci loolu lañ koy boole wala duñ ko ci boole ñu ne ah, waaw wax dëgg yàlla loolu duñ ko ci boole mu ne ah eh, eh, eh, fa maza ba'da al-haqq illa ad comme la ko aaya alquran ba waxe ana lan moom moo am ginnaaw dëgg lu dul caaxaan wala lu dul ak sànkute ginnaaw naka noonu tamit noonu la ko sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu daan waxe innama yaf'aluhu al-fustaqu minna ñun de waa Madina kàccoor yi rek lañ xam ñoom ñooy musique te loolu tamit ñun it noonu lañ xam maanaam di réew bu nu mësa dëkk na fu nu mos ne xam nañ ne du ñi nga xam ne ñoom ñooy modèles yi ñoo fay musique ñi fay musique mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a màgg ci caaxaankat yi ñi nga xamante ne la ñuy yàq ci dëkk ba léeg-léeg sax dinañuy dem bay waar a war a mën a fekk sax ndax iblis ci jëmmi boppam dana yàq lu toll noonu ci dëkk booba maanaam kon ñooñu la ñuy gis ñu musique maanaam te ak yeneen ak yeneen comme ni nga xamante ne kenn ci euh, jabaru musiciens yi mos na ma ko wax nee na ma man dak nee na man de lenn rek laa xam mooy ne milieu musique moom kenn rek ci jub mooy sama jëkkër ji te loolu xam nga ni seede la koo xamante ne xëy na mën na ne day défendre jëkkër ji waaye daal nee na kenn daal laa ci xam moom mu jub te it léeg-léeg xew yu yiimi yiimi yiimi yoo xamante ne buñ la ko nettalee doo ko doo ko doo ko xaw mën a dëggal maanaam ak yi mbir yoo xamante ne ñoo fay am moo tax Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu wax na dëgg bi mu ne ñun kàccoor yi ci ñun ñu lañ xam ñun ñoom ñoo koy def ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne day tegtale ak mbonu musique rawatina nag buñ jëlee li nga xamante ne moom mooy aaya alquran yi nga xamante ne wàcc na ci ñoom ak xadiis yi nga xamante ne tamit moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ci wàllu googu dina am yoo xam ne inshaa allahu taala dinañu ko gis ci Sahih bi am na tamit yeneen yi nga xamante ne euh, buñ ci buñ ci buñ yàgg waxu sahaaba yi radiyallahu anhum ci ŋàññ gi nga xamante ne moom lañ ko ŋàññ xatta comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon mooy way rek woo xamante ne dañuy way ngir di fu di di di xatta bu dee alquran la ñu koy way mu nekk way woo xamante ne du respecté règles yi ta tajwid yi maanaam ci wayin woo xamante ne maanaam xeetu xumbal la xeetu taasu la wala yu noonu rek sax dafa xaraam waxuma laaj nag ngay way leneen lu bokkut ak alquran comme ni nga xamante ne noonu la leeral leeral ci benn du ñaar amaa nag way nii rek li nga xamante ne moom mooy way wu àndul ak yooyu te amul dara lu ciy xiirtalaate ci lu bon te amul lenn loo xamante ne lu ci yee fitna la way noonu rek ci lu ci lu ñu joyal noonu rek dafa nekk loo xamante ne du indi maanaam moom xaraamul ki noonu tamit nekkul lu ñu tere maanaam nekkul lu ñu digle maanaam moom ak wax ñu nuroo comme masalan tey way yi nga xamante ne comme moom la ñuy way ci comme xafi xafida yi maanaam ni mu tëggee noonu ci way xeetu yooyu nga koy mën di way yooyu noonu maanaam loolu moom ak wax ñu nuru moo maanaam amul luñ ciy digle amul luñ ciy tere waaye liñ ciy digle ak lañ koy tere day aju ci baat yi nga xamante ne ñoom la mbir yooyu làmboo waaye su commencé ànd ak ay riiti ak i xalam ak i sabar ak yeneen ak yeneen yu mel noonu loolu moom sikk nekkul ci ne dafa xaraam lañ léeg nag ñu gis ko yenn mbir yoo xam ne dañ koy tuddee ay jàng wala ay xew-xew lu yëpp nag waa tasawuf rek la koy def ci wàllu islam maanaam boo ko xoolee maanaam ngir ne tasawuf ci la ñuy fekk mbooleem caaxaan yu mag yi maanaam euh, ci tasawuf lañ koy fekk léeg-léeg nga gis masalan tey nga gis ñi nga xamante ne euh, ñoom ñoo nekk ci léeg-léeg euh, ñu ne la lii kat ay jàng la maanaam en principe luy fàttali yàlla la yooyu mais léeg-léeg jëmmi sabarkat yi te loolu ñun xam nañ ci dara parce que léeg-léeg am na dëkk yu dañ fay ne gis ne jëmmi ñi nga xamante ne bu sabar amee maanaam. Euh, tànn biir su amee ñoom ñooy sabar sabar ci ñooñu tey bu xew xew yooyu amee ñoom ñooy tëgg jàng yi maanaam jëmmi maanaam nit ñi la même nit ñi la te euh, léeg-léeg tamit maanaam nga gis sabar yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk te maanaam li ci yéeme mooy mbir mi dafa si dafa demee noonu ba nga xamante ne ki nga xam ne tey mooy nekk même DJ wala MC voilà maître de cérémonie ci ab gàmmu dëkk bu mag moom mooy mën a nekk même MC bi nga xamante ne tey bu woykat bu gën a mag ci dëkk bi doon woy maanaam moom mën naa représenter MC boobu maanaam mën nay taxaw taxaw jouer rôle MC bi comme ni nga xamante ne noonu la ko xamante koo xamante ne gàmmu bu mag a mag moom mooy MC bi naka noonu bii ñuy eh, tëgg Bercy moom moo nekkoon MC tamit maanaam nga gis ni yooyu ay mbir la yoo xamante ne. mooy mélange de genres boobu nga xam ne moom moo am ci mbir mi li ko indi nag maanaam muy dérive yu yi donte euh, te loolu yëpp ay xeeti caaxaan la yoo xamante ne képp kenn mën na koo seetloo maanaam bu fii nag tàqale wuñu mbir yi ci anam goo xamante ne caaxaankat bi dañ leen di ber ñi xam ne ñoom ñoo nekk ci yoonu yàlla beru bañ a jaxasoo ak caaxaankat yi loolu fekk loolu amul maanaam dérive yi daa i mën day am daa i mën day am fekk am yi nga xamante ne mooy xafiida yu baax yi léegi léeg la ñuy jël di ko woyee woyin woo xamante ne ci caaxaan lay jëmee nga xamante ne daanaka jigéen ñi dañ koy di fecc ak léeg-léeg yenn góor yi ak yu mel noonu ak yeneen ak yeneen ah te ci ne nit ku xellu du duute ci ne maanaam musique bi ak rawatina bi nga xamante ne moom la gaa yi di def comme yi nga xamante ne moom mooy lu mel ne que mbalax lu demee ne que reggae lu demee ne que zouk lu demee ne que cembe lu demee ne que maanaam ak xeetu way yooyu noonu ak xaw ma naka. Ah, ah, waaw yu bëri yooyu noonu yépp amul benn maanaam blouse ah ak beneen bi ci def yëpp amul benn bu ci dagal fekk nekkul ci ne ñaari nit ñu xel duñ ci wute te loolu nag ay caaxaan la yoo xamante ne léegi dafa commencé sax ci anam goo xamante ne léegi nit ki nga xamante ne mooy woote woo ci diine moom mooy def moom mooy jël ki nga xamante ne mooy waykatu musique yooyu maanaam def ko maanaam def ko ab star maanaam yëkkati ko maanaam di ko seedeel ay mbaax ba pare yëkkati ko teg ko ci kaw am luy yëpp nit ñi caax maanaam nit ñi nga xam ne xamuñu sax dinañ xam ne lii moom war ta jub waaye dañ naan ne comme diw sàngam mi ngi koy def maanaam comme suñ diw mi ngi koy def kon war naa baax loolu du tegtale lu dul ne ñoom ñaar ñëpp ay caaxaankat lañu sori nañu yoonu yàlla loolu sikk nekkul ci mbir moom loolu rek lay tegtale tegtalewul ni plus ni moo que lu dul loolu loolu nag dafa nekk loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax buñ ci yegg si waatee daañu ci gën a ñëw insha allahu taala dégg nga gisoon nañ tamit ci baabul akli yawmul fitri qabla al xuruj bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci lekk gi ñuy lekk bisub fitar maanaam mooy bisub korite laataa ñuy génn te gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas ibn Malik bi ta'ala anhu mu naan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yaxdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat am na ci beneen riwaaya mu ne wa yaquluhunna witra maanaam li nga xamante ne moom mooy sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul xëy bisu fitar maanaam bisu lu dul xanaa mu daal di lekk ay tàndarma te sax am na ci benn riwaaya mu ne te daf leen daan lekk mu nekk loo xamante ne lu tool lay doon ah, wala boog lu tool lañ ko maanaam lu tool lu tool moom mooy lu impair moom la daan doon mu ne léegi nag ñu gis kon ne baabul akli yawman nahr bis bi nga xam baabu buntu al akli lekk yawman nahr bisu ah, bisu tabaski maanaam bis bi nga xamante ne ci la ñuy lakk ah, gëléem ci la ñuy rendi xar yi maanaam loolu bis la boo xamante ne ah, borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ci xaraamal woor maanaam comme li nga xamante ne noonu la nekk ijmaa borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li nga xamante ne nag moom mooy bis boobu kon dafa am loo xamante ne maanaam kon di ci nekk maanaam sunna rek ci te kon wuute loolu nag imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bi nga xamante ne ci la indee baabul akli yawmal fitri daf ko tënk ci génn laataa ñuy génn maanaam laataa ñuy génn di dem ci julli ji amaa li nga xamante ne nag moom mooy lekk gi ñuy lekk bisu tabaski gi kooku tënk ko ci loolu ngir ne euh, xiirtal gi ñuy xiirtal ne nit ki mu lekk ci xar mi maanaam yàpp xar mi bi mu rendi mu njëkk koo lekk laataa muy lekk leneen waaye nag bu fekkente ne loolu moom mooy su dee mën naa nekk ci bés bi waaye tey su fekkente ne masalan suñu wala boog bu dee du yiix lool masalan tey su fekkente ne bu ñu rendee xar mi balaa ñoo pare ci toppatoo ko fees ko comme ci yenn dëkk yi comme ni muy mel léeg lekk nga xamante ne timis day daal di weesu kooku bu boobaa loolu dootoo ko xaarati maanaam boo rek mën ngaa daal di lekk loolo ak yeneen ak yeneen yooyu ñaari mbir yooyu yëpp nag suñu xadis bii di ñëw inshaa allahu taala dina ko tegtale mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana musaddad te mooy al imaam abul hasan al asadi al taala musaddad ibn musarhar ibn musarbal ibn musawrad ibn murabal wala mugharbal Euh, rahimahullahu taala kon dañuy wax ne Abdul Malik ibn Abdul Aziz la tudd te Musaddad moom maanaam ak dàqantalam la maanaam mooy titre bu mu amee la mi ngi génn deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa na ko imaam at-Tirmidhi na ko benn xadis imaam na ko ñaari xadis mu gane àdduna six cent cinquantième mi alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko gisee mi ngi kutubu sitta bam ci Sahih imaam Muslim ak sunan ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii mu ne qaala haddathana Isma'il te moom mooy al imaam Abu Bishr Isma'il ibn Ibrahim gën a siiwee ci Ibn Ulayya rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 193 àdduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waa Basra yaayam nekkoon sëriñu waa Basra yi moo tax mu gënoon a siiwee ci Ibn Ulayya muy Ulayya yaayam. moom mu ne an Ayyub maanaam moom dafa la xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Ayyub muy imam bu mag boobu rahimahullah Abu Bakr Ayyub ibn Abi Tamimat as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala gane àdduna 68 ane génn àdduna 131 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Muhammad moom mooy al-imam Ibn Sirin bu mag boobu Abu Bakr la tamit mooy dàqantalam Muhammad ibn Sirin al-Ansari rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam tamit nekk ci kutubu sitta an anas muy sayyidina anas ibn malik ibn nadr ibn damdam al ansari radiyallahu ta'ala anhu abu hamza xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dàkkatele woon ko zul uzunayni radiyallahu ta'ala anhu wa arda génn àdduna quatre-vingt-dix quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi nga xamante ne nag moom mooy musnadam mooy deux mille deux cent quatre-vingt-six xadis yoo xam ne naam imam al-Bukhari Muslim dëppoo nañ ci cent quatre-vingts xadis imam ci quatre-vingts Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix xadis ci xadis Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala mu ne qaala wax annabi yenente bi sallallahu alayhi wa man zabaha képp koo xamante ne da ngaa rendi qabla salaati lu jiitu ñuy julli fal yaud fal fal yuid na na ko baamuwaat maanaam képp koo xamante ne da ngaa rendi Euh, laata ñuy julli bu boobaa da ngay baamuwaat lii kon day tegtale ci anam gu leer ci ne jamono ji nga xamante ne moom la ñuy rendi mooy jamono ji nga xamante ne moom la ñuy maanaam moom la ñu julli ba pare te lii day dëgëral li nga xamante ne moom mooy wax ji ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax ne maanaam bu fekkente ne ne comme niñ ko gisee woon ci wuute bi maanaam li dëgëral wax ji nga xam ne mooy waxu jumhur rahmatullah alayhim te it fuqaha maliki yi ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo wax ne li muy tegtale moom mooy imam bi julli imam bi loolu lay tegtale ndax dafa ne laataa ñuy julli te bu boobaa julli bu nekk dañuy daan koy ak ci julli imam bi nga xamante ne moom mooy imaamu euh, euh, fi nga jullee mu ne nag kon kon nag day tegtale tamit ne képp koo xamante ne kon rend na laata loola amul tabaski comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne kon bu boobaa mooy saatul laxm rek nga am maanaam euh, maanaam sam rendi moom xarami moom rendi maanaam euh, yàpp rek nga am waaye amuloo tabaski mu ne nag faqaam mu ne moo tax mu ne kon nag na baamu maanaam lii tamit bokk na ci lii liy dëgëral mazhabu xanafiyey rahmatullah alayhim ngir digal gi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam digle ñii nga xamante ne ñoom ñooy ma euh, maanaam mais euh, ñi nga xamante ne dañoo rendi ba noppi mu ne nañu rendiwaat ndax loolu ngir ne borom xam-xam yi dañoo wuute ci boobu masala mooy ndax rendi te xarum tabaski farata la wala du farata ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa hanafiyyi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne waajib la waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama ci fuqahaa maliki yi ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne ma euh, rendi xarum tabaski sunna rek la sunna la waaye sunna bu dëgër la maanaam sunna mu akkada la waaye yëggul ci maanaam dibu degré farata léegi nag mu def ci kan lañ mooy ki nga xamante ne kooku lañ koy rendiloo euh, ki nga xamante ne moom lañ koy rendiloo mooy comme charte yi nga xamante ne mooy daje ci nit rek maanaam comme mu am xel mu nekk koo xamante ne majeur la maanaam ba noppi mu nekk koo xamante ne ku ko man la ki ko manit maanaam ngir ñu sunnaal ko ci moom wala ñu farataal ko ci moom loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci waaye bu ñu xoolee seen wuute yëpp daanaka euh, maanaam wuute gi xilaaful lafzi lay doon rek maanaam mooy lan mooy wuute goo xamante ne bu ñu xoolee ci kaddu gi rek lay doon waaye bu ñu xoolee dëgg-dëgg daanaka ñoo bokk li ñu jëm mooy lan mooy nit ki man ko te bu boobaa mënit na ko gam le at bu fekkente ne nit ki dépense yi nga xamante ne moom lay dépenser ci at bi maanaam at bi ñu ne wala at bi ñu jëm buñ ko xoolee yor na lu tolloog loolu maanaam te euh, bu ñu jëlee li mu war a dundalee dundale boppam maanaam dundale njabootam tamit ba pare mu daal di def alal ji def ci bu ci defee lu tolloog lu ñu mën a rendee tabaski ci la koy daal di nekkee lu war ci moom maanaam ci lay nekkee tamit sunna bu ñu gàll ci kawam waaye su dul loolu rek du nekk loo xamante ne lu tegu ci kawam la mën na koo bàyyi mën na koo bañ a def dara du ko ci fekk maanaam te loolu tamit mbir la moo xamante ne mu mat a bàyyi xel la ndax fi mu toll da ngay gis jamono ji mu nekk jamono joo xamante ne nit ñi nañ koy tegoo ba mu mel ni maanaam fi mu toll moo gën a nekk farata julli sax maanaam nga gis ne ñoo xamante ne xataa mën ñoo sax bañ a dem julli ji tabaski waaye ren xawum tabaski seen junni xel maanaam bokkut ci di di lu muy mën a romb wala lu muy mën a xalaat ci ñu bañ a rendi am tabaski loolu tamit daañ ci ñëw insha taala beneen bi ci def moom mooy faw mu nekk bahimatul an'am maanaam ci bahimatul an'am dégg nga euh, euh, loolu tamit comme ni ko aay bi waxe euh, dégg nga wala yazkurullaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am maanaam ci ne lii nga xamante ne moom mooy ngir nit ñi di tudd yàlla ci li nga xamante ne di fàttaliku yàlla ci li nga xamante ne moom la leen borom bi subhaanahu wa taala wërsëgal ci bahimatul an'am maanaam mooy jur gi ñi nga xamante ne moom mooy lan moom mooy gëléem wala nag wala xar wala bëy yii ñoom ñoom mooy nga xamante ne tabaski yii mën nañ ko maanaam ganaar masalan mënul tabaski wala boog yeneen yoo xamante ne nit ku am leneen loo xamante ne bokkut ak yii tamit loolu du mën tabaski maanaam tey masalan su fekkente ne dafa yor kéwal kéwal donte dagan naa lekk mais du mënul tabaski maanaam loolu mu nekk tamit loo xamante ne euh, lu mata bàyyi xel la mu ne fa qaama mu daade wax maanaam mu daal di jug taxaw rij rajulun benn o léegi nag euh, ñu dellu si waat ci wuute gi maanaam kon fuqaha hanafi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne dafa war maanaam ren di tabaski dafa war amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha shaaf maal maal Shafi'i ak Maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom sunna lañ ko jàppee maanaam mooy waaye tamit beneen mbir tamit am na ci mbir mi moom mooy ne sunna kañ lay nekk euh, sunna ak ci kan maanaam ak ci kan la koy nekk. bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ne mooy euh, fuqaha mooy jumhur rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne nit ki su fekkente ne te ñoom ñëpp bu dëkk bu dàppoo nañ ci maanaam mooy benn nag wala benn gëléem juróom-ñaari nit mën nañ koo bokk loolu mooy li nga xamante ne moom mooy sunna te loolu moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax amma te moo tax ñoom ñëpp dëppoo na ci ngir ne xadis yu wér yi nga xam ne ñooy leeral mbir moom amma li nga xamante ne tamit moom moo indi seeni wuute moom mooy kom bu fekkente ne nit ki moom kese la maanaam bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha o xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom da jàpp nañ ne nit ki su rendee xar moom kese mën na ci wala wala maanaam su rendee eh, eh, moom kese mën na ci yéene waale njabootam maanaam ne moom moo rendi xar waaye njabootam yëpp dañuy duggaale ci biir ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ne nangu nañ loolu waaye tamit ak ak ak ak gëléem tamit wala nag bu ko rendee tamit donte ëpp nañ juróom-ñaar mën nañu yéene waale njaboot ji fuqaha u shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne yéene googu ajuwul sax ci charte ñoom ñu waxtaan ji maanaam ñee mooy ne su dee ñoom dañ cee waxtaan maanaam ne ah ren rek damay ren di xar waaye ñëpp laa ci yéene njaboot bi waaye njaboot googu pour ñu yéene leen ci dafa am ñetti saat moom mooy benn ñu dëkk ñaareel ba moom mooy ñu nekk ñoo xamante ne ay jege ñaalool jege ñaale lañ ñetteel ba moom mooy mooy ñu nekk ñoo xamante ne dañ koy maanaam ñoom seen bopp amuñu maanaam mënuñu ko loolu moom mooy charte bi léegi nag naka noonu rendi xar boobu tamit ni mu waree góor noonu la waree jigéen noonu la tegoo ci jigéen donte bu fekkente ne borom kër gi rendi nag bu boobaa dana doyloo wëllif borom maanaam wëllif jëkkër ji maanaam jigéen ji maanaam jigéen ji obligé wul mu rendi su dee borom këram rendi na ba pare yéene waale ko ngir yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni sayyidat Aisha waxoon radiyallahu ta'ala anha ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa rendi ñaari kuy ne benn bi pour man la ak sama waa kër hada li Muhammad wa li ali Muhammad maanaam euh, kuy mi ngir yeneen bi la yant la Muhammad la sallallahu alayhi wasallam ak waa kër yent yàlla Muhammad beneen bi ci des nag muy hada li ummati ñi ngir sama xeet la maanaam ñi nga xamante ne mënuñoo rendi tabaski ci xeet wi kon ñu gis ci ne maanaam ki bokk maanaam mën nga rendi ba pare rendi waalal seen ñi nga xam ne ñoom ñooy sa waa kër wallahu a'lam te loolu tamit borom xam-xam yi kon rahmatullah alayhi bu ñu xoolee ci globalité bi a ah, dëppoo nañ ci li ñu nag mooy condition yi te loolu moom laa leeral léegi nii walillahi alhamdu wal minna amma ñi nga xamante ne kon ñoom kon bi ñoom fuqaha u xanaa ah, xanafiye yi rahmatullah alayhi dañ ciy faral di sukkandikoo ngir dañuy wax ne bu fekk liy tegtale ne eh, dafa war mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bu doon sunna kese maanaam du wax kenn ku reen rendi ba pare mun na ko da nga rendiwaat maanaam loolu moo tax bokk na ci li nga xam ne moom la ñu tegtaloo amma ki nga xamante ne ñoom ñooy jumhur rahmatullahi alayhim bokk na ci fi ñuy tegtaloo mooy lu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxe ne iza dakhala dhul hijja wa arada ahadukum an an an an an an an an yasbaha fal fala yamassa sha'ra képp ko bu fekkente ne dhul hijja euh, dafa euh, dugg su fekkente ne dhul hijja xës na ba dugg rek ba képp koo xamante na ci yéen nam mën a rendi ku nam ma rendi ci yéen bu mu laal karawam maanaam mooy yi nga xamante ne moom mooy bu mu watoot ci jamono jooj bu mu leel ay weewam ba keroog ñuy bisu ci gi romb ba mu rendi ba pare mu doog a def loolu maanaam comme li nga xam ne noonu lañ koy teree ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi aji noonu la nekkee sunna ci ñi ajiwul ñu bañ a laal yooyu yëpp bu fekkente ne bëgg nañoo rendi te loolu bu boobaa li muy tegtale mooy comme mooy ne suñu bëggut a rendi mën nañ koo def te bu boobaa li muy tegtale mooy ne mën nga koo maanaam def ko du warut parce que fu waroon du wax ne ku ko bëgg a def nag maanaam na def lii maanaam loolu kon ñoom loolu la ñu tegtaloowee wallahu aalam mu ne fa qaama ba mu waxee nag yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku rendi laataa ñuy julli na baa mu waat fa qaama ci la taxawee rajulun benn waay fa qaala mu ne hada bis bii kat yawmun bis la boo boo xamante ne yustaha def na euh, def na soxla woo def na xemmem loo fii ci moom allah mu yàpp maanaam ndawal maanaam ne loolu maanaam ne bis la boo xamante ne nit ñi dañuy bëgg ndawal loolu tamit day tegtale ne du daa iman lañ doon am ndawal maanaam te wala boog ndawal gi du bari comme bisu Tabaski loolu tamit te xataa ci réew yu kawe yu màgg yi sax maanaam borom alal yi sax maanaam du bis bu nekk la ñuy am ndawal comme ndawalu tabaski maanaam am xarub lëmm kër gi rek maanaam yor ko du lool du bis bu nekk te loolu nag comme que mbir mi demee ne noonu moo tax euh, mu ne bis bi loolu moom moo tax mu ne wa zakara mu daal di tudd maanaam waxoon nañ ne ki nga xam ne wala boog ki nga xamante ne moom moo ko wax daañ gis kon ci riwaaya hadith bi nga xamante ne moom moo ci tegu dinañ gis ne euh, moom mooy sayyidna Abu Burda ibnu Niyaar radiyallahu taala anhu dinañ ñëw ci moom insha allahu taala bu ñekk ci hadith bii di ñëw mu ne bi nga xamante ne kon moom la ko moom moom moo wax loolu moom la mun a wa zakara mu daal di tudd min jiiraani yi ci ay dëkkandoowam maanaam mu tudd ne am na dëkkandoowam yoo xamante ne daf leen a jox alal jooju maanaam daf leen a rendil xar teel koo def ngir jox leen ko loolu te le fait mu def ko te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ŋàññu ko loolu day tegtale ne li mu def lu rafet la maanaam mooy yor na ci yàpp bi ba pare daal di fàttaliku ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay dëkkandoom te loolu day wane tamit ne sahaaba yi radiyallahu anhum ni ñu xëre woon ci def lu baax mu ne fa ka anna nabiyya mu mel ni que yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saddaqahu daf koo dëggal maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni eh, daf koo dëggal maanaam daf koo saxal mooy mooy taqrir gi mu def mooy ne dafa saxal li mu wax maanaam ngir ne bis la boo xamante ne nit ñi dañuy bëgg di lekk yàpp bu baax ba pare mu nekk tamit loo xamante ne maanaam mu tudd tamit mais le fait mu may ci waaye dëkkandoom loolu tamit lu rafet la mu mel ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dëggal ci loolu yëpp xaala mu wax ko waa indi nekk na ci man jazaatun maanaam ak euh, nag maanaam ab xar moo xamante ne Euh, comme dañ ko gis anaka anaka jaza ci beneen riwaaya mooy xar mu jigéen boo xamante ne maanaam fokk na comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute gi nga xamante ne moom la ñu wuute ci euh, lan moom moom mata rendi ak lu matul la daañ dañ ko wax léegi insha allahu taala ci hadith bi buñ ko noppee mu ne euh, te moom ahab moo gën a sopp ilayya ci man min sha tay ñaari xar yoo xamante ne lax min euh, euh, maanaam am nañu yàq maanaam mooy xar mi xar mu jigéen la waaye moom ma gënal ñaari kuy yoo xamante ne euh, wala maanaam yoo xamante ne am nañu maanaam yu yàq bu dëgër lañ wala boog min shaati lax min ci sama xar yàq bi nga xamante ne maanaam yàq rek laa ci am aw ma ci tabaski comme bii nga xamante ne moom laa indi moom laa joxe maanaam boobaa mooy ne xar mu jigéen bi dafa mat ak at rek la yor te xar mu jigéen tabaski foofu mu am ñaari at maanaam foofu mu duggal dugg ci ñaareelu at bi loolu moo tax mu nekk loo xamante ne moom la wax mu daal di taxaw ne man boobu laa yor waaye boobu mooma gënal sax yi ma rek maanaam loolu la ci jublu mu ne fa raxasa mu daal di woyofal lahu ay yeneen ñeel ko annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne falaa adri xamuma abalagati ndax Euh, jote na ar ruxsatu woyofal gi man ci waawu kudul moom ci xeet bi am laa wala déet dinañ gis nag ci xadis bii di ñëw ne maanaam keneen kudul yee moom amu ko maanaam kon dañu gis ne wax gi wax kenn la ci ruwaat yi maanaam moom moo ne xamuma ndax jot maanaam mbir mi jote na ci euh, moom wala déet boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim euh, dañuy maanaam wala boog mu nekk sayyidna anas radiyallahu anhu moo ko wax maanaam ne xamul nag maanaam nu mbir mi demee ngir ne li mu lii rek la mokkal ci euh, mbir mi léegi nag mu def euh, li nga xamante ne moom mooy euh, tëbët tabaski maanaam amul lenn loo xamante ne dina am maanaam dina ci baax lu dul ku fokk ñaari yoon wala boog maanaam bu fekkente ne du xar rek faaw mu fokk ñaari yoon su dee xar nag benn fokk Eh, daf ciy daal di doy ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis boo xamante ne sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu taala anhu wa ardaah moo ko wax mu nekk ci saxiix imaamu muslim eh, rahimahullahu taala mu ne laa tasbahu illaa musnatan illaa an yuxsara alaykum tasbahu jazaatan min ad-da'ni mu ne su fekkente ne mu ne bu leen rendi eh, benn xar maanaam bu leen rendi tabaski Ah, la tasbahu illa musinna maanaam na nag comme li imam an-Nawawi wax rahimahullahu taala ci al-Majmu' mooy képp koo xamante ne mu ne waa ahlul lugha dañuy wax ne na mooy bépp euh, maanaam mooy lépp loo xamante ne fok na ñaari yoon jëm kaw maanaam am na ñaari maanaam fokk na ñaari yoon euh, jëm kaw naka noonu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis boo xam ne imam at-Tirmidhi moo ko solo ba noppi dafa wax ne xasanun euh, gharib mu ne ni'mal Euh, ni'mal adhiyatul jaza'u min ad-da'ni maanaam euh, li nga xamante ne mu ne eskay euh, ni'mal adhiya maanaam mooy eskay bii maanaam boola boog baax na lool li nga xamante ne moom mooy adhiya bi adhiya mooy wala udhiya udhiya mooy lu ñuy reen di tabaski mooy xam mooy xam tabaski mooy lan mu ne ak jaza jaza'u min ad-da'ni maanaam waaye il faut mu nekk xar maanaam kon moom bu fekkente ne fokk na benn yoon rek loolu baax na looloo tax euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dëppoo nañ ci li nga xamante ne moom mooy euh, xar xar mi maanaam boroom xam-xam yi boobu dañoo wuute ci bu dee xar lan mooy doy ngir ne al jaza lan lay tekki waaye dinañu gis ci riwaaye xadiis yi di ñëw insha allahu taala ne al jaza li nga xam ne lay tekki comme ni ko waa ahlu lugha di waxe mooy xar moo xamante ne bu dee xar maanaam mat na at maanaam mat na at moo tax fuqaha ñi nga xamante ne ñoom ñooy ci ak Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañuy wax ne moo tax xar bi mat tabaski mooy xar moo xamante ne mat na at faw mu dugg ci maanaam faw mu mat at bu dee fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne bu matee at bu dugg ba maanaam ba dugg carrément moom moo gën am maanaam su fekkente ne matagul at nag carrément maanaam mooy kuy xar bu fekkente ne matagul at carrément nag bu boobaa dina mat dina mat maanaam maanaam bu dee mat na at rek day dafay doog a mat at rek maanaam bisu tabaski bi day doog a mat at bu boobaa day daal nekk loo xamante ne dana dagana ren di tabaski loolu moom la fuqaha u maliki wax ak shafi'i rahmatullah amma fuqaha u hanafiyyi ak shafi ak hanabila rahmatullah ñoom dañu ne xar mi nga xamante ne moom lañu ñu war a rendi maanaam en principe li mu war a doon mooy bu mat ak comme Maliki ci li ñu wax ak Shafi'i rahmatullahi alayhi waaye nag su fekkente ne ëppal la juróom benn weer maanaam ëppal la juróom benn weer ba noppi nekk koo xamante ne buñ ko tegee ci biir xar yu ndaw maanaam xar yi mat at maanaam ñu séen leen dañu gis ne ñoo tolloo bu boobaa dina baax maanaam loolu ñoom euh, waaye bu fekkente ne am na li nga xamante ne moom lañuy ñuy faral di dégg léeg-léeg ci yenn ñenn ci waa jamono naan bu matee juróom benn weer rek baax na loolu amul kenn ku ko wax ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci ku ko joyalee noonu maanaam ne bu matee juróom benn weer rek baax na déedéet dañuy day fokk mu nekk koo xamante ne buñ ko tegee ci biir xar yi ma at ñu ñu mën leen a séen ah ñu maanaam ku leen séen du du xàmmee kan moo am at ak ku amul at te loolu noonu lu jafe-jafe la ci xar maanaam ci xar bu am juróom benn weer maanaam wala boog bu ko ëppal tuuti loolu moom moo tax borom xam-xam yi rahmatullah euh, wuute googu noonu euh, ñi nga xamante ne daal ala kulli xaalin li gën a dëgër moom mooy li nga xamante ne moom lañu wax nii ngir ne euh, at mi maanaam xar mi faw mu mat at comme ni ko yeneen bi waxee sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs dafa ni na ngeen bu leen rendi lu dul musin na maanaam mooy koo xamante ne ëppal na ko te bu boobaa loolu ba pare daal ne su jafee ci yéen ngeen wut jaza mais ba pare daal di teg mi na ba maanaam ci xar. fokk maanaam boo xam ne dafa fokk benn mu mat at bu dee bu dee nag bëy la bu boobaa fokk mu mat ñaari at waaye borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, wuute nañu maanaam dëppoo nañ ci tamit ne xar maanaam bu dee gëléem gëléem bi mat ki moom mooy juróomi at maanaam fokk mu mat juróomi at loo ñu tuddee as-saniya maanaam kon mooy bu mat juróomi fokk mu am ko maanaam loolu bu dee ci bë ci ci. gëléem fi nga xamante ne nag moom la ñu wuutee mooy ci nag maanaam foofu gis am nañ ci ñaari gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Hanafi ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne euh, bii mat tabaski ci nag mooy bu am ñaari at amma fuqaha Maliki ñoom dañ ne mu mat ñetti at maanaam faaw mu dugg ci ñetteelu atam bi wala wala boog faaw mu mat dëgg-dëgg sax euh, ñetti at maanaam di dugg ci ñeenteel bi maanaam ñeneen ñi dañ ne bu mat ñaari at dugg ci ñetteel bi fi ñoom fuqaha Maliki rahmatullah ne bu mat at dugg ci ñett maanaam ñeenteel ñetti at dugg ci ñeenteel bi naka noonu tamit bu dee bëy tamit borom xam-xam rahmatullah alayhi wuute nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne faw mu mat at bu mat sëkk ba pare euh, euh, maanaam ñu maanaam mooy fuqaha fuqaha boog Shafi'i rahmatullah faaw mu mat ñaari at yu mat sëkk. maanaam ñoom dañoo jàpp ne faaw mu mat ñaari at yu mat sëkk comme niñ ko waxee léegi waaye fu fekk ngir ne bëy ak xar wuute nañ bëy euh, bu fokkee wuute na xar xar day am bëñ yoo xamante ne dañ koy fokk ak yu mel noonu amma bëy nag li nga xamante ne moom lay am moom mooy karaw gi karaw gi ci ginnaaw gi mooy yëkkati ko maanaam bu yëkkati ko ci la ñuy xamee ndax dana ko mën a mat waaw wala déet te loolu bu ñu ko xoolee day mat maanaam day mat ñaari at bu fekkente ne ci xar la bu boobaa foog mu matal at maanaam loolu mooy li gën a wér insha allahu taala fuqaha wu nag Shafi'i yi ñoom ñoo ne foog mu mat ñaari at di dugg ci ñetteel bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur te mooy fuqaha Hanafi yi ak Maliki ak ak Hanabila yi rahmatullahi ñoom dañ ne foog mu mat rek at ba bare war a dugg ci ñaareelu at bi wallahu a'lam kon loolu moom mooy wuute yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yu wuute rahmatullah alayhim ci euh, boobu masala mu daal di wax tamit ne euh, waaye li nga xam ne moom mooy li gën a dëgër comme niñ ko gisee mooy ne su fekkente ne gëléem la mu mat juróomi at comme niñ ko gisee bu dee euh, nag la mu mat ñetti at wala boog mu dugg ci maanaam mu mat ñaari at bi war a dugg ci ñetteelu at bi bu dee bëy la mooy mu mat ñaari at maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy Euh, li li ñu war a maanaam mooy li am amaa nag li nga xamante ne moom mooy li gën moom mooy xar ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ko fuqaha maliki di wax rahmatullahi alayhi moom xar la rendi maanaam xar mu weex euh, la rendi maanaam kuy euh, bu weex am béjjën ak yu mel noonu loolu moom mooy li gën ci xaru tabaski beneen bi ci def moom moo ne lii day tegtale te comme dinañ ko gis insha allahu taala ci woyofal gi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di woyofal yenn attey maanaam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat xadis numéro 984 ak xadis numéro 5546 5549 5557 5561 ak 6673 imaamu Muslim in na ko xadis numéro 1962 imaamu uh, an-Nasaa'i indi na ko xadis numéro quatre mille trois cent quatre-vingt-seize imam uh, Ibn Maaja indi na ko xadis numéro trois mille cent cinquante et un léegi gis na kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp uh, maanaam ñi ko ci indi moom mooy imam al-Bukhari imam Muslim imam an-Nasaa'i ak imam Ibn Maaja maanaam kon ñoom ñeent ñi ñoo ko indi am imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Usmaan te moom mooy ibnu abi shayba mooy usman ibnu muhammad ibnu ibrahim ibnu usman ibnu xawaasati al-absi rahimahullahu taala muy abul hasan al-absi di waa kuufa di eh, eh, mag ci ki nga xam moom moo magee eh, abubakar ibnu abi shayba ñetti at moom Euh, mi ngi génn adduna ñetteelu muharram ci ñaar téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Muslim imam Abu Dawud ak imam Maaja ñoom ñoo solo ay xadiisam kon nañ gis ne imam at-Tirmidhi euh, ak imam an-Nasa'i ñoom ñoo solowul ay xadiisam ci ashaabu kutubu sitta rahimallahu al moom nag moo mag ki nga xamante moom moo ko mag waaye niki noonu borom musannaf la moom itam maanaam te borom xam-xamu xadis bu mag la comme niñ ko gisee sëriñu ñoom imam al-Bukhari la ak ñoom imam Muslim ak euh, imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja rahmatullahi waaye nag mu nekk tamit koo xamante ne imam euh, maanaam moom mag rakkam ji muy imam Abu Bakar ibn Abi Shayba borom musannaf bu siiw bi rahimahullahu ta'ala moom moo ko gën a màgg comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee mu ne qaala haddathana Jarir te moom mooy al imaam Abu Abdullah Jarir ibn Abdul Hamid euh, al-Kufi rahimahullahu ta'ala do qaadi bu mag boobu gane àdduna 110e année génn àdduna 188e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta an Mansuur te moom mooy al-imaam ibn al-Mu'tamir Abu Itaab Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'ata as-Sulami di waa Kufa génn àdduna euh, rahimahullahu ta'ala 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk Euh, ku mag du solo lu dul ci ku wér ay xadiisam nekk ci kutubu sitta an Sha'bi te moom mooy al imaam Abu Amr Aamir ibn Sharahil Ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala génn gane àdduna vingtième année génn àdduna cent troisième jàpp cent quatrième année euh, ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta an al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ñu koy Abu Umaara wala Abu Amr wala Abu Tufayl al-Barra ibn Azib ibn al-Harith ibn Adiy ibn Jishm ibn Majdaata al-Ansaari al-Harith waa Aws radiyallahu ta'ala nekkoon waa Madina ginnaaw gu mu nekk waa Kuufa euh, génn àdduna 72e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tamay xadisam nekk ci kutubu sitta tey bu ñu xoolee dañu gis ne kon ñoom ñëpp waa Kuufa lañ ah, ah, xadis bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci caalale bi yëpp ñoom ñëpp waa Kuufa lañ kon ñoom ñoo solo suñu xadis bi ah, rahmatullah radiyallahu anhum moom Seydina al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu solo na maanaam maanaam li ñu ko solool mooy ñetti téeméeri xadis ak juróom ñi nga xam ne mooy muttafaqun alayhi mooy ñaar fukki xadis ak ñaar mooy imam al-Bukhari imam wéetoo ci fukki xadis ak juróom imam Muslim wéetoo ci fukki ci juróom benn xadis ci xadis sayyidina euh, al-Barra ibn Azib radiyallahu anhuma annahu qaala mun a xatabana xutbal nanu an nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yawm al adha maa ngi kon dañ ci xamee ne bis bii dañ koy waxe yawmul adha mooy yeenul adha mooy bis bi nga xamante ne moom mooy bisu tabaski li nga xamante nag moom moo tax ñu koy waxe eedul adaha maanaam moom mooy al udhiya yi nga xamante ne moom lañ ciy def mooy rend gi am na nag ñu ne rend gi udhiya ci jëmmi boppam li tax ñu tuddee leen al udhi udhiya mooy lu ñuy rendi moom mooy euh, maanaam mooy mooy sacrifice maanaam udhiya mooy sacrifice mooy loo xam ne nit ki daf koy daf koy coobare woo def ko waaye bi mu ko defee dafa am lu muy lu muy lu effort bu muy def mooy sacrifice loolu nag euh, loolu li nga xamante ne ñu ne dañ ko dañ mooy euh, ndax moo tax woon arab ak tabaxi moom lay wax sacrifice mooy sacrifice moom la tuddee ak tabaxi maanaam mooy def dara maanaam mu ne mu leer na ne am na àq bu rëy boo xamante ne wala mbir mu euh, maanaam intérêt bu rëy boo xamante ne teg nga ko ne ngir loo xamante ne yow da nga koy def ngir sa borom subhaanahu wa wala boog ngir intérêt wu peuple bi wala yu mel noonu loolu moom mooy ak tabaxi maanaam te loolu. Euh, li tax ñu ko koy tuddee ñu ne parce que dañ koy rendi ci waxtu waxtu duha maanaam waxtu yoor-yoor lañ koy rendi moom moo tax am na ñu ne nag déedéet du loolu maanaam ngir rek ni nit ki maanaam bu sacrifié woo dafa am loo xam te ne lu leer la maanaam moo tax mu def ko maanaam wallahu a'lam mu ne kon nag euh, kon dafa euh, bis boobu muy bisu sacrifice yu mag yi baada salaatu ginnaaw julli. maanaam kon dafa julli ba noppi doog a xutba loolu kon dañ ci xamee ne dañuy julli ba pare doog a xutba fa mu daal di wax man salla képp koo xamante ne julli na salaata naa ñu julli wa nasakate mu coobare woo ak jaamu yàlla kanaa suñu jaamu yàlla yi nga xamante ne dañ koy jege wañoo jege jege ñooloo borom subhaanahu wa taala faqat dëgg-dëgg asaba dal dal na uh, an nusuka ci li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla gu ñu coobare maam di ko jege ñooloo borom subhaanahu wa taala maanaam uh, nga gis ne uh, baatu ibada mooy jaamu yàlla rek waaye baatu nusuk mooy jaamu yàlla koo xamante ne maanaam dafa am alal guñ ciy dugal loolu mooy nusuk moom moo tax moo xaj ñu naan ko manasikul xaj maanaam ngir ne ak du rek jaamu yàlla booy def ay effort nii kese waaye dafa am alal buy duggaale ci biir mbir mi maanaam naka noonu tamit euh, moo naam qul inna salaati wa nusuki voilà maanaam ak mahya mamaati dégg nga lillahi rabbil alamin mu ne wa man nasaka euh, moo tax gis nga alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza nujaba'u maanaam noonu la euh, comme ni imam al-Busayri wax ah, rahimahullah maanaam ne ñi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa tàmm loolu maanaam dafa nekk koo xamante ne dafa mës tàmm jaamu yàlla waaye tamit di dugal alalam ci jaamu yàlla ak di ci def di ci daj coono maanaam dugal alal ak daj ci coono ci jaamu yàlla bi hmm. loolu moom mooy nusuk maanaam al ibadata wan nusuk ah alifan nuska bokk wala ibadata wal xalwata ak di wéet tuflan te fekk loolu booba gone la mu ne waxaatagan mi gaba o gars yi boroom boroom maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu màgg ñi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy vrai nit ñu ñu màgg vrai homme ñoom nii la ñuy mel maanaam ñi nga xamante ne dañoo mës a tedd ñoom danañ soppi histoire danañ marqué seen jamono mooy ñi maanaam ñu mel noonu la mooy dañuy teel a tàmm jaamu yàlla teel a tàmm di daj coono di def seen alal ci loo xamante ne lu baax la ba pare te loolu dañ koy teel a def ci ngone mu ne ak ak wéet maanaam di bañ di nekk tamit fu xumbaay bi ngumbaay bi nekk rek rumbaay bi rek nga nekk lool tamit dañ koy daal di maanaam dañuy dañuy daal di wuuteeg loola mu ne noonu la ñuy def mu ne kon nag ñooñu moo tax nii lañ mel te yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy seen jiit mu ne nag fa qaala mu daal di wax Abu Burdata ibnu Niyaar radiyallahu taala anhu maanaam euh, moom euh, xaal la maam xaalul mooy euh, ndijaay ndijaay ci Seydina al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu moom mooy Abu Burda ibn Niyaar ibn Amr ibn Ubayd ibn Amr ibn Kilaab ibn Dahmaan moom at-Tamaakhudaa'i rahimahullahu taala di waa Ansaar Euh, moom ni mu tudd dëgg-dëgg maanaam du Abu Burda nga na dàqantalam la Haani la tudd euh, loolu la ñu wax rahima euh, radiyallahu taala anhu fekk na al aqaba yi maanaam jaayante gi waa ansaar jaayante woon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekk na tamit Badar ak mbooleem xare yi nga xamante ne ñoom ñooy xare yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yëpp xa nekk na moom fe fekk na jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhum mu ngi génn àdduna ci ñeent fukkeelu at ñaar ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ne Seydina Ali karramallahu wajhahu mi ngi génn àdduna ñeent fukkeelu at ci weeru koor ñaar fukkeelu at ñaar fukki fan ak ci weeru koor ci ñeent fukkeelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Abu Burda bi radiyallahu ta'ala mi ngi génn àdduna ñeent fukkeelu at ak ñaar maanaam ñaari at ginnaaw Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhuma Euh, mu bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy rumaat yi maanaam ñi daan sànni xeej yi ci jamono ci xare yi ci jamono yenente bi sallallahu ndax xam nga ni dafa am ñoo xamante ne ay rumaat lañ mooy ñi daan sànni xeej mooy ñi taxawoon ci montagne Uhud bi yenente bi sallallahu taxaw leen di di di sànni xeej yi maanaam ñooñu ci ci ñooñu la bokkoon radiyallahu ta'ala anhu moom euh, tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moom mu ne ya rasulallah ay yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fa inni naka man kat nasaktu e man de coobare naa yàlla saati sama sama xarma de salaat lu jiitu julli jot de man de hee hee ko de fekk yeneen bi nee woon na sallallahu <laughs> ah, salaat képp koo xam te ne rendi sam xar maanaam jaamoo ko yàlla lu jiitu julli ji fa innahu li wér boor mooy maanaam qabla salaati ci luy jiitu julli gi la amee wala nusuka la kooku moom amul ak jaamu yàlla moo tax moom fa qaala Abu Burda ibn Niyaar radiyallahu anhu mu ne muy xaalul bara gis nga maanaam muy euh, ndijaay ci al Barra ibn Azib sayyidina Barra ibn Azib radiyallahu anhu mu ne ya Rasulullah yow ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam fa inni naka man day ah, nasak naka nasaktu maanaam coobare wala sama jaamu yàlla ren naa saati sama xarma Ah, qabla salaati lu jiitu julli wa araftu te xam naa ne annal yawma naka bis mi yawma aklin bisu lekk la wa shurbin ak naan maanaam kon loolu muy yi maanaam bisu Tabaski kon bisu feet la te bisu feet bisu lekk la ak naan maam li ñu naan berndeel maanaam bis la bisu berndeel la waaye nag du bisu lekk ak naan kese kefe maanaam mooy ne gir gis nañ ni dañ ciy jaamu yàlla tamit dañ ciy julli dañ ciy fàttaliku yàlla dañ ciy zikkar comme niñ koy gisee maanaam ne bu ñu xëyee dañuy tag nekk di di def ay takbiraat di kabbar maam di tudd yàlla borom subhaanahu wa taala ah, comme ni nga xamante ne li tazkurullah fi ayyamin ma'dudatin maanaam ngeen di tudd yàlla ci bis yi nga xam ne dañoo limu muy bis fukkeelu fan bi fukkeelu fan ak benn fukkeelu fan ak ñaar maanaam muy ñetti fanu tabaski yi maanaam muy mu tashriq ñu ciy tudd yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala di ci kàbbar maanaam nekkul loo xamante ne dañ naan xew-xew bi li ci ràññeeku mooy dañ nekk ke naan maanaam nañuy berder rek maanaam loolu du du du maanaam ab xew-xew jaamu yàlla mënta sukkandikoo ci nañ lekk ke naan kese nañ berder kese loolu mënta mënta ne maanaam faw mu am lu ko lal maanaam mooy xeetu jaamu yàlla ak xeetu tudd yàlla ak xeetu fàttaliku borom bi subhaanahu wa ta'ala kon mu ne euh, wa ahbabtu te man sopp naa an na ci mu nekk shaati sama euh, xar ni maanaam awwalu awwala ma njaal beenu li nga xam ne yuzbahu moom la ñuy rendi fii bayti ci sama euh, ci sama kër maanaam mooy damaa bëggoon nag suñu kër xar mañ cey njëkka rendi nekk sama xar loolu moom moo tax nee na fa zabaxtu moo tax ma rendi shaati sama xar ma wata daytu moo tax tamit lekk naa de mooy man mu ndékki naa ci qabla lu jiitu an atiya ci muy muy ñëw ak salaata ci julli gi maanaam qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko shaatuka shaatu laxmin shaatuka sa xar moomu shaatu laxmin xarum ndawal rek la maanaam amul leneen qaala maanaam kon ndawal rek nga ci am qaala mu ne ko ya rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa inna li wér boor mooy indana nekk na ci ñun anaakan moom mooy xar maanaam wala boog bëy boo xamante ne bu jigéen la boo xamante ne amul at moom mooy anaakan lanaa ñeel nañu jazaatan ah mu nekk e, ndaw maanaam ci jur gi maanaam kon loolu la ñuy wax ne maanaam moom mooy jazaa comme niñ ko gisee mooy li ñu waxoon sànq mu ne am nañu tamit benn jazaa maanaam kon loolu lañ am hiya moom nag xar moom maanaam wala boog béy boobu ahab mu gën a sopp ilayya jëm ci man min shaatayni ci ñaari xar yi maanaam mooy xëy na béyu mu yar yar la xarum yar comme niñ koy waxee afa tajzi ndax dana doy an nii wëllif ma maanaam ndax dana ma doy qaala mu nekkoon ko naam waaw waaye walla tajziya du doy an ahadin wëllif kenn ba'dak sa ginnaaw maanaam lii moo lay wan ne kon ni euh, bu fekkente ne noonu la toll du mën maanaam du mën tabaski maanaam mooy ne matul at kon du mën ki waaye nag ndax faw mu war a mat ñaari at waaw wala déet loolu borom xam yi foofu lañu ñu wuutee comme wuute gi ñu indi woon ci jotaay bi ci euh, xadis bi wees wallahi alhamdu wal minna maanaam kon lii day tegtale li nga xamante na moom la euh, leeral ci hadith euh, bi weesu beneen bi ci des mooy ne Seydina euh, Barra ibn Azib radiyallahu anhu mokkal na li ci mbir mi lu Seydina Anas mokkalutoon radiyallahu anhu te moom mooy lan mooy ne Seydina Anas dañu xamul kan moo ko ndax moom rek moo ko moom lañ ko jagleel wala déet waaye fii moom nee na ahan kay maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nee ko yow rek lan ko may maanaam du dagan ci keneen sa ginnaaw lii tamit day tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam day xaraamal te di daganal ba noppi mu xasis la maanaam day jagleel ci kenn ci mbindeef yi lu ko neex ci ay actes yi diine comme li nga xamante ne noonu la daganale euh, euh, ci euh, Seydina naka la tuddati mooy ki mu wax ne yow sa sa Xuzayma radiyallahu anhu ne ko yow sa sa sa wax sa sa ña maanaam day tolloog ñaari nit ñu comme ni nga xamante ne noonu la maanaam daganale yi ak yeneen ak yeneen ni mu ni mu masalan xaraamale ci sayyidat Fatima radiyallahu anha mu sol or ànd ak ni jigéen la maanaam ak yu mel noonu nga xamante ne danaan day naan atte bii yow yaa ko jagoo maanaam ñu daane xam ne lii moom moo ko jagoo lool nag yeneen bi moo koy def sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wallahu a'lam moo tax mu ne ko naam waaw waaye nag walan tajziya te du du baax dootul daganat dootul doyati an ahadin walif keneen baadaka sa ginnaaw xadis bii nii euh, moom gisoon nañ ko léegi ak euh, taxrijam gisoon nañ ko xadis numéro 951 euh, dañ ko gisoon 965 968 976 983 maanaam bokkut ak bokkut ak jëmm xadis bi ñu gisoon léegi ndax bii bu Seydina al-Barra ibn Azib la radiyallahu anhu bee bu Seydina Anas la radiyallahu anhu dañ ko gis kon 951 900 wala 900 965 bopp nañ ko gisaat neuf cent soixante-cinq neuf cent soixante-huit neuf cent soixante-seize gisoon gisoon nañ ko neuf cent cinquante et un maanaam dañ ko war a gisaat léegi insha allahu taala ci euh, neuf cent soixante-cinq moom lañ koy njëkk a gisaat insha allahu taala ak neuf cent soixante-huit neuf cent soixante-six neuf cent quatre-vingt-trois cinq mille cinq cent quarante-cinq cinq mille cinq cent cinquante-six cinq mille cinq cent cinquante-sept cinq mille cinq cent soixante cinq mille cinq cent soixante-trois ak sii mille six cent soixante-treize comme biñ ko gisee yàggul gisoon nañ taxrij boobu gisoon nañ ne hadith euh, bi ñi nga xam te ne imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñëpp solo nañ ko kon dañu gis ne waa xaabu kutubu sitta ñëpp solo nañ ko moom bés al imam Ibn Maaja rahimallahu al-jami' mu ne baabul xuruji baabu buntu al xuruji génn ilal musalla ci jullikaay bi bi ghayri minbarin ci lu amul maanaam li muy tekki moom mooy ne euh, fi ñuy jullee te loolu moom mooy li borom xam-xam yëpp rahmatullah dëppoo mooy li gën ci fi ñuy jullee mooy ñu jullee ci mbedd ci benn bayaal bu mag boo xamante ne dañ koy ràññee ci dëkk bi mu nekk benn bayal ci dëkk bi yëpp su fekkente ne mënta nekk nag ñu daal di koy def ay bayal yu wuute wala boog su fekkente ne dafa am ay conditions yu tax ñu daal di koy mën a julli ci jekk ji bu ñu xoolee borom xam-xam yi rahmatullah alayhi seen wax yëpp day wërwërloo ci wax ju mel nii yu mu daal di def nag tamit ne comme que mbir mi noonu lay demee te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam musta jullee feneen fu dul ci kaw min baram maanaam fu dul euh, maanaam euh, jour maanaam ak ki ak Korité mësta jullee ci mimbar maanaam mësta xutba ci kaw mimbar bi loolu moom la la maanaam bëgg wax nii euh, nekk tamit ne li ëpp ci borom xam-xam yi maanaam lii maanaam dañuy wax tamit ne bu fekkente ne jàkka mënef ni ciy jullee tamit lii euh, ki moom mooy ne bu fekkente ne amuñu feneen ñu mën a jullee lu dul ci jumaa ji wala ci jàkka ji boobaa ñu jullee fa tabaski waaye nag amma bu ñu amee pexe maanaam jullee ci bayaal bu mag a mag moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën ngir ne bisu iid la wallahu a'lam maanaam tamit euh, beneen bi ci des moom mooy ne kon mim euh, yenente bi sallallahu alayhi daanul maanaam daanul teg mimbar fi fi muy jullee mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitaabi ilayhi haddathana Sa'id ibn Abi Maryam comme niñ ko gise woon mooy Abu Muhammad Sa'id ibn Hakam ibn Muhammad ibn Salim mu gën ci wéji ibn Abi Maryam mooy Abu Muhammad al-Jumahi euh, di waa Basra rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna euh, téeméeri at ak ñeent fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn at ak ñeent ginnaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari solo na ko ñeent fukki xadis maanaam moom la nekk sëriñam maanaam imam Muslim maanaam moom mooy sëriñu maanaam imam al-Bukhari rek moom la nekk sëriñam ci waa xaabu kutubu sitta waaye ñeneen ñi ci des tamit soloon nañ ko ay xadis waa saabu kutubu sitta yëpp soloon nañ ko ay xadis ku mel ne eh, imam Muslim solo ah, solol na ko ñaari xadis imam Abu Dawud solol na ko ñeenti xadis imam Tirmidhi solol na ko ñaari xadis imam An-Nasa'i solol na ko ñaari xadis imam Ibn Maaja solol na ko ñetti xadis kon ni sa xadisam ñu ngi ci kutubu sitta eh, rahimallahu al-jami' moom mu ne qaala haddathana Muhammad ibnu Ja'far mooy te moom mooy al-Ansari rahima Muhammad ibnu Ja'far ibnu Abi Kathir uh, al-Ansari az-Zuraqi di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam uh, moom mi ngi génn adduna moom ak Sulaymaan ibnu Bilaal ñoo bokk ak jamono ji ñu génn adduna mooy téeméeri la tax juróom-ñaar fukki ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk boobu mi ngi am juróom benn fukki at wala ba ci juróom benn fukki at yi la nekk kon uh, rahimahullahu ta'ala moom ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarani zaydun te moom mooy abu usama dañ ko tamit abu abdullah zayd ibn aslam al-qurashi al-adawi rahimahullahu ta'ala mooy mbokk ñi mooy mooy mooy zayd ibn aslam ah, gisoon nañ gisaat ko ah euh, euh, rahimahullahu ta'ala moom euh, te Abdurrahman ibn Zayd nekk doomam naka noonu Aslam nekk baayam te mooy daan ànd ak Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom mu ne an Iyad ibn Abdullah ibn Abi Sarhin te euh, moom mi ngi moom euh, mi ngi génn adduna moom tamit waa Makka la rahimahullahu ta'ala ginnaaw ko maanaam tamit wax nañ ne waa Madina la moom mi ngi génn adduna ci téeméereelu at bi maanaam ci jàpp quatre-vingt-dix-neuf jàpp E, ginnaaw gaddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tam min ay xadiisam tam ñu ngi kutubu sitta an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu mooy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidina sa'd ibn malik ibn sinan ibn sinan ibn ubayd ibn sa'laba ibn ubayd ibn al-abjar moom mooy Xudra moo tax ñu ko al-Xudri Xudra ibn Awf ibn al-Haaris ibn al-Xazraj mu nekk al-Xazraj al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu waaye mi ngi gën a siiwee ci dàqantalam bi nga xamante ne moom mooy Abu Sa'id mi ngi ganee adduna fukki at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna juróom-ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, moom mi ngi am téem junni xadis ak téeméer ak juróom-ñaar fukk moom mooy musnad imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo ci ñeent fukki xadis ak ñett imam al-Bukhari wéetoo na ci fukki xadis ak juróom benn imam Muslim wéetoo ci juróom fukki xadis ak ñaar ci xadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qaala mu nekkaane nekkoon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaxruju daan na génn yawmul fitr bisu dog gi wal adha ak ak tabaski gi rendi xar yi maanaam kon muy bisu iidul fitr ak iidul adha maanaam muy ñaari feet yooy daan na ko daan na ci génn ilal musalla jëm ci jullikaay ba fa awwalu shay'in waaye maanaam kon eh, loolu tamit beneen mbir la mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan dox di dem foofa fa awwalu shay'in waaye njaal beenu mbir mi nga xam te ne da moom lay tàmbale bii ci moom as-salaat moom mooy julli summa topp yansarifu mu daa di wëlbatiku fa yaqumu mu daa di taxaw muqaabilan naasi daa di jàkkaarloo nit ñi wan naas fekk nit ñi juluusun ñu ngi ñu ngi toog ala sufufihim ci seeni sàppe fa ya'zuhum mu laa mu daal leen di waar wa yuusihim mu dénk leen wa ya'muruhum mu digal leen maanaam lii tamit beneen mbir la maanaam ay mbir yu bëri dañ fee nekk bokk na ci li nga xamante ne moom moo nekk ci suñu xadis bi ci wàll gi ci njàngale moom mooy bu njëkk bi moom mooy ni xutba jiitu eh, maanaam julli ji moom mooy jiitu xutba gi loolu benn la ñaareel bi ci mooy amul naafila maanaam du du day ñëw rek day ñëw rek ñu daal bu imaam bi ñëwee rek dañuy daal daal di xutba maam day daal dañuy daal di julli loolu mooy ñaareelu mbir mi ñetteelu mbir mi euh, moom mooy ne euh, daanul amul woon minbar maanaam dagaan taxaw noonu te loolu moo tax imaam al rahimahullahu taala indi ko fii te dinañ dina leer ci waxu Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nu muy wax ah, Seydina Marwan ibn al tamit ah, rahimahullahu wa radiya anhu maanaam nga gis ne fii day tamit beneen mbir maanaam mooy ne ah, suñu taxawee maanaam bi li tax li tax fii du taxaw ci mimbar te jàkka ji day taxaw ci mimbar mooy ne fii comme que bayaal la bu rëy maanaam dañ ñëpp koy mën a gis alors que bu dee jàkka ji wala jumaa ji ni muy bindoo ak photo yeeg ak yeneen ak yeneen Ah, ak ni ñuy ni mu nekkee place boo xamante ne dafay carré maanaam wala boog mu nekk lu lu ñu tabax daal loolu moom mooy tax ba léeg-léeg su taxawee dina am nit ñi fu muy toogee du gis imam bi nga xam ne moom moo taxaw ci seen kanam wallahu alam loolu la ko borom xam-xam yi di maanaam kon beneen bi ci des tamit moom mooy ne kon ndekete minbar bi dafa am rek objectif bu tax maanaam mooy. place bu kawe bi maanaam pour nit ñi mën laa gën a gis ñu gën a mën laa gën a dégg waaye su fekkente ne comme jotaay la yoo xamante ne bu euh, rëy googu rëy maanaam yi gi du du ko tax a euh, jóg du ko du ko tax am solo beneen bi ci def tamit day wane woyof ju mu woyof moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamante ne du soxla day day taxaw rek daal di xutba maanaam soxlawul maanaam ñu koy utal mimbar ak yu mel noonu radiyallahu eh, eh, sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallam mu ne fa in kaana su fekkente ne nag mu ne mu ne kon beneen bi ci def tamit moom mooy ne xutba bi li nga xamante ne moom moo ci nekk mooy ne te moom ak lii nekk ci xutbay jumaa benn la maanaam wuute yi ñu indi woon ci xutbay jumaa naka lay demee lan moo ci maanaam lan mooy contenu bi loolu moo nekk ci xutbay it rek maanaam mu daal di mu ne kon nag fa ya'izuhum daf leen daan waar maanaam daf leen di waar wa yuusihim daf leen di digal daf leen di dénk maanaam daf leen di jox ay dénkaane waaye tamit wa ya'muruhum daf leen di lii tamit day tëkk leneen ma def na koo defee ci làkk bu dul wolof maanaam bu dul bu tamit maanaam ngir ne euh, lii yëpp pour mu mën a nekk fokk nit ñi dégg li ngay wax te loolu moom mooy ku nekk dañ koy def ak làkk bi nga xamante ne moom lañ koy dégg waaye nag comme ni ñu ko gisee mooy alhamdulillah beeg salaatu wa euh, su julli ci yonent bi beeg sallallahu alayhi wasallam sant yàlla gi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci loolu ak yi yooyu moom day nekk loo xamante ne du ci ñàkk mu ne fa in kaana bu fekkente ne moom kat yuridu namm na an yaqta mu daal di baax baaxsan ab yabal maanaam mu am ñu mu yabal ci ay euh, maanaam ay armée qataahu daf koy daf leen di daal di dog maanaam euh, aw wala boog ya mu daal di digle bi shay'in ci dara amara bihi loo xam ne moom lay digle su ma topp yoon sarif mu daal di dem maanaam moom mooy su fekkente ne dafa am armée boo xamante ne daf leen a wax ne nañ dem fii nañ def li ngir def lool daf leen koy daf leen koy wax tamit ne leen jaar la yéen mën ngeen a dem dem jaar côté bi wala ngeen dem doxali ji nii maanaam mission bu mu leen war a jox noonu daf koy daal daf leen koy daal di digal mu ne nag topp nag mu daal di dem su ma topp mu ne qaala Abu Sa'id na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu léegi nag muy nekk bi mais yenente bi sallallahu alayhi wasallam lii la daan doxe falam yazal di ñu toon annaasu nit ñi ala zalika ci lii hatta mbete xarajat mu daal di génn ma Marwan ak euh, Marwan ibn al-Hakam wa huwa te moom amirul Madina moom moo doon imam muy amir waa Madina maanaam ci jamono Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ci bu ñu boolee wax ni ndax dañoo wax ne ki njëkki tabax minbar ci xutba it maanaam teg ko moom mooy mu Muawiya radiyallahu anhu am nañu ne déedéet Marwan ibn Hakam bii la te lii amaan na mooy li dëgg mooy li gën a wér ndax moom mooy li sax ci ñaari saxiix yi am na tamit ci yeneen riwaaya euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala ci musannaf mu ne Seydina Usman la radiyallahu ta'ala moom mooy ko njëkk a amaan na comme li al-imam al-Hafiz ibn Hajar wax rahimahullah mooy ne xewoon na jamono Seydina Usman radiyallahu ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu moom yóbbu ko woon maanaam Seydina Usman radiyallahu anhu def na ko benn yoon kese mus waaye def ko lu bëri benn yoon rek la ko mës a def léegi euh, waaye Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yóbbu ko woon na Seydina Marwan ibn al-Hakam rahimahullahu radiyallahu anhu bi mu ñëwee mu daal di xam ne ah lii kat am na maanaam mu daal di doxalee noonu te moom yóbbu ko woon waaye daal li nga xam ne moom mooy mooy ne yeneen bi moom sallallahu alayhi wa woon def loolu moom leer na naka noon Seydina Aboubacar ak Seydina Omar am na sax ñu ne bi wax ni Seydina Ousmane daf ko def bu wéru ah, dégg nga radiyallahu ta'ala anhu wallahu a'lam kon bu boobaa daal mooy daal li gën a dëgër kon mooy ne ah, Marwan ibn al-Hakam moom mooy ki nga xamante ne ah, radiyallahu anhu rahimahullah moom mooy ko njëkk a moom mooy amirul madina maanaam fekk moom moo doon amir madina bi Mm, fii abaxa moom moo ko def ci ki aw fitrin wala boog ci korite fa lamma ba nga xamante ne atay naa dikk nañ almusalla euh, bërëbu jullikaay bi isan isa mimbarun ñu daal di fay fekk mimbar boo xam ne banaahu tabax na ko kasirun ibn salti euh, rahimahullahu taala moom ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la gane adduna waaye fekkiwul yenente bi sallallahu alayhi wa ngir ne maanaam dafa tuxu sëy bu woon Madina maanaam kon jotu koo gis moo tax ci mu muxadramuna yi lañ koy mën a boole euh, rahimahullahu taala moom nag euh, doo fekk ne bayaal bi nga xamante ne foofu la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon jullee euh, boobu moom ci këram la nekk maanaam moom moo tax moom mu mën a tabax li nga xamante ne moom mooy mimbar boobu te mu ne fa isa rek maanaam bi nga xamante ne rek ma maanaam ba ba ci bisub Tabaski rek wala Korite rek fa iza rek maanaam rek marwan ibnu hakam maanaam marwan mooy ibnu hakam yuridu mu namm an yartaqiyahu ci mu yéeg ko qabla lu jiitu an yu salli ci muy julli nee na fa jabaztu ma daa euh, fa jabaztu nee na ma daa di koy xëcc bijj ko wala boog fa jabaztu mooy ma bis ko maanaam mu xëcc yére bi saw bi ci yérém bi fa jabazani moom it mu daa bis maanaam mu xëcc yére bi moom it mu daa bu xëcc sama yére man tamit maanaam bif ma tamit fartafa mu daal di yéeg ci kaw minbar bi fa xataba mu daal di xutba qabla salaat lu jiitu julli gi maanaam bi mu ñëwee moom dafa ñëw euh, julli euh, ñaari mbir la def bu njëkk bi moom mooy minbar bi euh, daf koo def minbar bi ñaareel bi muy muy benn mbir boo xam ne yeneen bi doonu ko woon def sallallahu alayhi waaye ñaareelu mbir bi mu def moom mooy dafa njëkk xutba doog a julli loolu tamit moom muy nekk mu ñaari mbir mu ne euh, maanaam tamit dañ ciy gis ne li Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu maanaam saxaaba yi radiyallahu anhu ni ñu fiire woon ci di sàmmonteeg sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ma ni ko faqultu lahu ma ni ko xayyartum soppi ngeen wallahi waat naa ci yàlla ne da ngeen a soppi moom li ngeen def nii lii day wuute nag sunna maanaam euh, loolu tamit dañ ci xamee ne ndekete jamono jooja rek am na yu bari yu commencé woon na soppeeku ci li nga xam ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon doxe waaye lii dinañ ko gis léegi insha allahu taala maanaam euh, kii la nu la boo xamante ne euh, moom daf koo def muy Seydina Marwan ibn Hakam rahimahullahu radiyallahu anhu daañ ko gis insha allahu taala mu ne bi nga xamante ne fa qaala mu ne Euh, mu ne mu ne mu wax na Aba Saïd ayo eh ah, sayyidna Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu xat dëgg-dëgg zahaba dem na maa taalamu la nga xam maanaam li nga xam dafa dem maanaam mooy ne jamono ji nga doon wax ni looloo tax nga def ñu maanaam ne noonu la ñu waroon doxale dem na mu ne ko faqultu nee na man ma ne ko maa aalamu li ma xam wallahi waat naa ci yàlla ne xayrun moo gën mim maa ci li nga xam ne laa aalamu xamuma ko maanaam mooy li ma xam te mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi waat naa ne moo gën li ma xamul maanaam loolu euh, tamit day tegtale li nga xam te noonu la ci téyewoon waaye sayyidna Marwan ibn Hakam radiyallahu anhu li mu def mooy tamit dafa sukkandiku xam nga moom ci saxaaba yu ndaw yi la bokk maanaam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la gane àdduna mais la euh, mais li nga xamante ne moom li mu dafa am fu mu ko teg maanaam moom dafa jàpp ne comme que bu dee dañoo natt la ne sayyidna Usman radiyallahu anhu defoon na ko muy benn ñaareel bi ñu def moom mooy ne moom dafa jàpp ne comme li nga xamante ne moom lay wax nii moo tax maanaam li mu ko bëgg a wax man Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu daf ko bëgg a ne ko ah di lii yeneen bi xamoon doon def daal sallallahu alayhi wasallam ni ñu continuer di ko def moom mun koy wax ne ko déedéet maanaam jamono yi dañoo wuute kon doxalin yi mën naa wuute maanaam mu nekk ijtihaad bu mu def waaye ñaari borom xam-xam bu mu wuute ci ne ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon doxale moo gën te mooy li Seydina Abu Sa'id al-Khudri wax. radiyallahu taala anhu mu ne inna naasa mu ne fa qaala mu ne ko inna naasa naka nit ñi lam yakunu nekkuñu woon yajlisuuna doon toog di ñu toogal lanaa ñeel ne salaati ginnaaw julli maanaam nit ñi lam yakun lam lam lam yakunu du ñu toog mukk ah yajlisuuna di di Euh, di di di di di di du ñu nekk mukk yejjiduson daji toog la naa ñeen mu baada salaati ginnaaw julli fa ja'altuha moo tax ma def ko qabla salaat lu jiitu julli maanaam li tax moom mooy ne bu ñu teeloon man buñ bu ma julli woon rek ñëw xutba nit ñi du ñu toog dégluñu ah? jamono waa Banu Umayya la ah ah maanaam ñun nag moo tax ñu daal di xutba laataa maanaam ñu daal di xutba laataa ñuy julli bu ko defee au moins nit ñi dinañ xaar julli gi maanaam lii day dëgëral ne li nga xamante ne te ne ne ne xutba gi mboolem borom mu xam ne rahmatullah alayhi dëppoo nañ ci ne xutba maanaam julli laataa xutba moo gën te loolu mooy na waaye nag euh, ndax bu ñu xutbaa ba pare bu fekkente ne xutba nañ ba pare dooga julli loolu yàqul julli gi tamit loolu tamit ànd nañ ci ngir lu tax ngir ne bu doon ne lool day yàq julli bi sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ak yeneen saxaaba yam nekkaloon radiyallahu anhu duñu lan doonuñu woon toog fekke julli gi ànd ak loolu yëpp toog na fekke julli gi su fekkente ne xutba gi bu bu julli gi bu jiitoo xutba gi du baax comme ci àjjuma bu bu julli gi jiitoo xutba gi euh, xam nga ci eet gi mooy xutba gi mooy maanaam julli gi mooy jiitu xutba gi bu dee àjjuma xutba gi mooy jiitu julli gi bu doon nekk ne xutba gi mooy jiitu julli gi ci ba bu dee ci àjjuma Euh, ni muy ñàkk a baaxe bu julli gi jiitoo xutba gi bu doon ne noonu lay ñàkk baaxe ci bu eet bi bu xutba gi jiitoo julli gi konantoon ñoom duñu toog bi fekkee jotaay boobu wallahu a'lam comme ni nga xamante ne tamit noonu la amee ci yeneen ci beneen riwaaya bu nekk Sahih Imam Muslim sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu man dafa fekkee julli gi am kenn ku ne ko ah lii nga def di du nii Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanu ko defee nii mu ne am mu ne mu ne fa qadaa ma alayhi maanaam kii moom la ko waroon def na ko Seydina Abu Sa'id Khudri bi anhu jël kàddu daal ne kii moom la ko waroon def na ko mooy lan mooy moom taxaw na wax ak imaam bi ne ko nii nga def nii yeneen bi doon ko def sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tamit day tekkale ne njiit tamit faw ñu koy wax dëgg maanaam faw bu fekkente ne dafa def lu wuuteeg na faw ñu rappeler ko ne ko lii ngay def nii dafa wuuteeg sunna léegi nag jamono lañu nekk yoo xamante ne bokk na ci sëriñ si nitu yàlla yi boroom xam-xam yi eh, ak ñeneen ak ñeneen njiit nga xam ne ñooy jiiti nit ñi loolu li ëpp ci musiba yi ñuy mën a dugg li koy indi moom mooy ne bokk na ci mooy ne lëm eh, bu ñu gisee ñu def loo xam ne dafa wuuteeg alquran ak sunna sax maanaam kenn du leen rappeler à l'ordre kenn du leen wax na la asaay ah, affaire bi du nii te loolu benn problème bu réerée la wallahu a'lam eh, hadith bi imaam euh, al-Bukhari fii rek la ko indi imaam Muslim indi na ko xadis numéro huit cent quatre-vingt-neuf imaam An-Nasa'i indi ko xadis numéro mille deux cent quatre-vingt-huit imaam Ahmad ibn Hanbal indi ko xadis numéro onze mille cinquante-neuf onze mille trois cent quinze onze mille cinq cent sept onze mille cinq cent trente-neuf day gis na ko waa ashaabu kutubu sitta